fi qasidatihi masaalikul jinaan fi jamci maa farraqahu daymaani radiyallahu ta'aala anhumaa wa ardaahumaa fi albaab ath-thaani fi ar-radaa'il fi faslun fi tafsiili ba'di ad-dawaa'i wa ba'di ar-radaa'il wa huwa faraaxul qalbi minha litikaal ma'a mubaasharatiha lilimtithaal li annahu amaara bilfiraari min sababil halaaki waddiraari ibaadahu li sababi salaama fajtanibanna muujibal malaama léegi nag mu ngi lay leeral dajale gi mu waxoon ne bu dee waa ji sabab yi yu bari dañoo gàntal dañoo gàntalu jafee am bu boobaa ñoom ñépp boroom xam-xam yépp yi doon wuute est-ce que wàkkeerlu kese wala wàkkeerut wàkkeeru a jàpp ci sabab yi bu dee ne sabab yu bari dañoo gànt dañoo gàtt ga dañoo <laughs> ta'azzara dañoo daanaka amuñu fi voilà ci gàttal mooy nga dajale leen mu moom loom dañ ne kooku moom dajale moo fi des mooy mooy mooy la non mooy mooy benn ci des mooy wàkkeerlu ci yàlla kese comme que sabab yi gisu leen en tout ëpp mënu leen gis jotu leen mais à condition mu bañ a gestu nit ñi ak di leen mereeka di yuqamteku la ñu am ngir ñu dimbali ko mu new kantaan ak bu dee ne moom manul loolu moom wàcceerloom gi il faut mu am ci lu jàpp de kooku dañu naan ko bu boobaa dajale diggante wàcceerlu ak jàpp ci sabab na fexe uti yeneen sabab même bu dee difficile na kooku moom loolu mooy li ràññeeku fàñña nga xam ne ñooy wëg njubba léegi nag mu lay leeral mooy dajale diggante wàkkirlu ak jàpp ci sabab yi mooy la mu ne wa huwa faraaxul qalbi minha mooy ne ak féexu xol ci sabab yi mooy yow sa xol waxoon naa la ko bu yàgg zuhdu mooy lool dëddu àddina waaw mooy sa xol day set leneen lu dul yàlla gis nga sabab yi benn sabab doo ko fa utal kër ba mu fay dëkk boo ko ñàkkee mel ni ku ñàkk àddina ak la ca biir déedéet waaw mooy sa xol day set min ha ci sabab yi littikaal ndax lan lu tax ndax wàkkeerlu nga wàkkeerlu sa borom sa xol sa borom kese nga fa moo fa xaj waaw sa wàkkeerlu ci sa borom bu dëggu moo sa xol leneen dafa xajul ko dul yàlla voilà maa ànd ak mubaasharatiha di jonjoo di daje di laal hein sabab ya limtisaal ngir doxe wëye ndigal li suñu borom digle waaw waaw waaw lekk leen min at-tayyibaati ma kasabtum yéen ñi yàlla lekk leen ci yu tee yi nga xam ne moom ngeen fàggu hein wa min tayyibaati ma ci yu tee yi nga xam ne moom ngeen fàggu ñu xam ne loolu ah kon borom baa ñuy digal ñuy fàggu moom muy fàggu ndax lan ndax wéye digal looloo tax muy jonjoog sabab yi di nekk ci sabab yi waaye sabab yi àgguñ ci xol bi na xol bi borom bee fa ne lii mooy wàkkeelu lii mooy dajale diggante wàkkeelu ak jàpp ci sabab yi mu ne li annahu mu ne li annahu ndax borom bi amara moo digle bil yi ci daw min sababil halaaki mooy fépp foo nekk ak alkane nar la faa dal mu ne dawal gi génn fa wat diraari ak lor waaw ibaadahu kan la ko digal jaaman yi li sababi li sababi salaama ngir mën a mucc kon nag faj tani ban na mooy tandekul muujibal malaama li nga xam ne mooy waral ak yaraange lépp luy waral ak yaraange nañ ko moytu waaw borom bi moo ne yaa moo ne wala taqtulu wala tuhliku nan la wax wala taqtulu anfusakum wala bu leen faat seen bopp wala tulqu bi anfusikum ila tahluka bu leen sànni seen bopp ci loo xam ne da leen di alak waaw waaw ba pare mu ne wala taqtulu anfusakum bu leen faat seen bopp kay lépp luy alkande borom bi daf laa digal nga ndaw ko waaw ba moo tax alkade mu digal ne ñu sori ko comme que loolu la digal ñuy daw ngir mën a mucc kon nag mooy tandikul lépp lu lay waral ak yaraange mooy boo ko deful ba lay alke alake dal la loolu am nga yaraanga bu boobaa mu ne te mu ne wa firaarun yaa axi min qadari rabbil wara li mithlihi bil xadari mu ne wëhwa te gis nga dajale wàkkirlu ci yàlla sa xol sa borom kese ne ci te ngay tàpp ci ndax lan wàkkirlu ah ba pare ngay jonjoo di ut di dikke sabab yi ndax di wéyal ndigal li nga xam ne mooy ndigalu borom bi tabaaraka wa taala dane dama leen a indi ci suuf wastamarakum ma man sàkku ci ngeen dundal suuf te lool ku toog ne damay wàkkeelu te du ma jàpp benn sabab kook dundalul suuf si voilà yii yépp a tax nit ki def loolu fekk xolam yàlla kese ci ne waaw mu ne nag te gis nga lii jàpp ci sabab yi ginnaaw ba nga wàkkeeloo sa xol sa borom waxuwa ta moom firaarun mooy ak daw yaa axi yee yow sama mbokk min xadar yi ci dogal rabbil waraa dogalu borom bi li mislihi jëm ci beneen dogalam lil xadari ngir moytu waaw <laughs> lii sëriñ bi di wax nañ ñëw xadiis bu xam ne <laughs> lii la lii la lii lii muy wax la <laughs> waaw insha mooy ci biti nii nit ki nag naan ko yow lan moo tax ngay daw bàyyi fi mel ni wóolootoo yàlla nekk ci sa liggéey bi topp liggéey di di fàggu mu ne déedéet damaa jóge ci dogalu yàlla bi nga xam ne mooy toogoon bu ma toogoon defuma dara yàllaa ko dogal mais comme que may na ma ma dogal ma dogal na ma man a dem ci sabab yi dama fay dem te bu ma fa demee mooy ci dogalub yàlla laa ne damaa ci dogalub yàlla bu manoon a nekk bu ma toogoon jëm ci dogalu yàlla boo xam ne mooy fàggu topp ndigal waaw moo tax bu ne daw la yaa axi yow sama mbokk min xadari ci dogalub yàlla bi lu waraa boroom mindeef yi fii misli yi jëm ci lu mel ni moom muy beneen dogal ngir mooy tandeku tey topp ndigal mu ne nag ku gis nag ci biti fa zahiran takasabimtithala wa batinan staslamistikala mu ne fa zahiran waaw ci biti nii ku xool ci biti waa yi nga xam ne dafa boole ñaar yi ci biti waaw takasabimtithala mooy waa ji lan la ci biti mais day fàggu imtithala ngir wóye ndigal waaw moo tax yonent ba ne saa saa waxoon waaja waa ji ñëwoon di kii yonent doon laaj quoi yonent bi saa saa am digal ko bi mu gis ne am na doole mu digal ko ne ko ñaata fan bu mu la gis. hadis Seyna Anas boo bële al al Munziri yi indi na ko rahmatullah alayhi ci at-targhib wa at-targhib at-tarhib wa at waaw. mu ne ko mën a fi gis mu dem foog naa fukki fan ak juróom mu dem taxan yi def ay mbiram dóor daqee am lu mu am yor alal yoraale ay weccat ci poosam mu ñëw. mu ne ko na xàmmee ngam mu ne ko waaw xàmmee naa la yow yaa fi ñoon kii mu ne ko waaw gis ko xaal bu rafet bu wuteeg ba meloon ba muy tasaawul di ñaan ak a yalwaan mu ne ko waaw du mu ngi nii mu yor alal ba yor kii moom waxoon ne saxaaba yi ah, utal ko semmiñ ak yooyu ak ak ab buum ko jëlal duggal ci àll bi fukki fan ak juróom bu ma la gis mu dem am yu mu jaay ñëw yor alal amaale yére yu mu sol yu kii mu génn ci xaal ba mu newoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko waaw du lii moo gën ngay ñaan nit ñi jox nañ la wala xañ nañu la voilà kon nag affaire baa ngi noonu loolu mooy digalu yonent bi alayhi salaatu salaam voilà kon di fàggu mu ne nag ci biti nii kiy def lool di dajale ñaari sa bi imtisaalaa moom day moom day fàggu fàggul imtisaalaa yow jaam bi fàggul ab liggéey fàggul looy kasbul halal lu dagan ak tayyib bu teey bu lay boo boo tax moo lay yor ba nga mën a jaamu sa boroom doo wéer sa mbir ci kenn imtisaalaa ngir doxi ndigal wa baatinan waaye ca biir sa biir istaslimi na nga wo na nga sa na nga uh, jébbal lépp sa borom na nga wommat lépp ngir sa borom ittikaalaa ngir lan wàcceerlu ci sa borom tabaaraka wa taala mu nekk fa innahu musabbibul asbaabi fathiq bihi dahra waqif bil baabi lil jam'i bayna shar'i wal haqiqa fa huwa istiqaamatul fataa xaqiiqa mu ne fa innahu gis nga dajale ñaar yii fa innahu sa boroom xamal ne sa boroom mi ngay wàkkiirlu te ci biti ngay def sabab yi dikke sabab yi ngir doxe ndigalam mu yëgal ne sa boroom boobu musabbibul asbaab mooy boroom sabab yi sabab yi moo leen fi def moo leen fi def moo leen fi indi talla boo def ne ci xikmaam ay jëfam yu bari mu ngi ko def boo dëkkee sabab ya fala la koy defale kon nag fa fasiq bi amul kóolute ci moom kese ak dëhra sa mbooleem àddina bi sa mbooleem dund bi waqifta na nga taxaw bil baa bi ca buntu sabab ya waaw nekkal ca buntu sabab ya rek boo taxawee foo fële te foofu la la ne mooy bunti jëfam ya sabab yi mooy échelle yi lay yóbbu ca bunti jëfam ya muy feeñale jëfam ya yu bari fexeel àgg ca buntu ba te nga taxaw xam ne nag di dikk sabab yi kese taxul ma am waaw waaw taxul ma am taxul ma ñàkk borom bee def lu ko neex mu ne lan moo tax ngay def lii di dikke sabab yi ba ci buntu borom bi nga xaar lum la jox nga xam ne lii la ma jox lum la xañ nga xam ne lii la ma xañ mu ne lil jame ngax nga mën a dajale bayna charin diggante charia nga xam ne moo la digal ngay fàggu wal xaqiqa ak li nga xam ne mooy dëgg-dëgg la réalité de choses moom lañ naan li nga xam ne mooy wàkkiirlu ci sa borom tax xam ne ma ne sabab yéeg yii yépp ay kii rek la ay ay ay ay ay ay mbir la ñu teg rek waaye dëgg dëgg kii def mooy borom bi tabaraka wa taala nga dajale ñaar yooyu bayna sharia wal xaqiqa ah, nga dajale leen fa huwa mu ne ci dajale leen nag loolu nag istiqaama mooy coow waral tegu ci yoonu yonent bi aleyhi salaatu salaam te mooy tegu ci yoonu alfata cam si xaqiqa dëkk dëgg ki tegu ci lii mooy ki nga xam ne tegu na ci li nga xam ne mooy siraatal mustaqim tegu na ci hadyu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yoonam